moo tuddoon Usmaan ibn Abil Aas ibn Bishr ibn Abdi Duhmaan ibn Abdillah ibn Hammaam Saqafiyu Abu Abdillah looloo doon turam di Usmaan di doomi Abil Aas Abil Aas di doomu Bishr Bishr di doomi Abd di doomi Abdu Duhmaan di doomi Hammaam moom Seydina Usmaan Asaqafiyu bokkoon ci kojug waa Saqiif Abu Abdillah moom mi doon nettali comme li nga xam ne noonu la ko al imaamu tabaraaniyu raxmatullaahi alayhi soloowe boo demee ci dalaa'ilu nubuwa mu nga fa naka noonu boo demee ci majma'u zawaa'id moom itam nettali bi mu nga fa mu ne yaayam moo ko nettali kene fekke na keroog bi as-sayyidatu Amina di a indi jamono gën ji mindeef alayhi salaatu wassalaam moom seydina Usmaan ibn Abil Aas ah léegi mu ne yaay ma ko nettali loolu moom Seydina Usmaan ibn Abil Aas as moom nag kon gis ne ci waa Saqif la bokkoon muy waa Taayif ci waa Taayif Taayif ñi nga xam ne ñoo dàqoon alayhi salaatu wassalaam ci juróom ca fukkeelu at ma ci révélation bi après révélation bi ba nee Makka daldi woon ginnaaw faatoog sayyidatuna Xadiija ak Abu Taalib yonent bi aleyhi salaatu wassalaam demoon fa di rawale diineem ngir ñooñu amaana ñu wuyu ñu xaañ ko ñoom waa Taayif ci huitième année bi it ñoo doon xareek moom ànd ak waa Hawazin ci Hunayn ñu gañe leen ñu daw dellu seen dëkk mu fekk leen fa assiégé leen ba xisaaru Taayif daldi xew ginnaaw loolu nag waa Taayif rëccu nañu ginnaaw bi ñu faate Seydina Urwatu ibn Mas'ud Saqafiyu radiyallahu anhu mi nga xam ne dafa dem ci aleyhi salaatu wasalaam tuub daal di ñibbisi wax leen woo leen ci ngëm yàlla gaa yi daal di koy faat ñu mujj xalaat ci seen mbir ne amuñu possibilité sax di jàmmarlu ko arab yi yépp ndax fii daanaka ñoom rekk fi gëmul lislaam arab yi yépp dugg nañ ci lislaam yi leen wër ñu mujj waxtaan ci kon ñu tànn délégation boo xam ne ñoo war a dem gis alayhi salaatu wassalaam don bokk na ci délégation yo boobu six personnes yooyu sayyiduna Uthmaana ibn Abil Aas ibn Bishr ibn Abd Duhmaan axaa Yasaar nekk noonu la tuddoon moom bokkoon na ci ci lañu deme ci aleyhi salaatu wassalaam fa lamma danaw min al bi nga xam ne ci lañu jege madinatul munawwara jóge taaif di ñëw di gis ci aleyhi salaatu wassalaam wa nazalu qanaata alfaw biha almughira ibn shu'ba fa lañu dajeek seydina almughira ibnu Shu'ba radiyallahu anhu as-saxaabiyu al-mashhuuru saaxibu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa radiya anil Mughira wa radiyallahu anil Mughira ñu dajeeg moom ci àll bi noonu ci xanaa buntu Medina. yar'a fi nawbatihi rikaaba asxaabi rasulillah muy sàmm fekk tuuram la woon ndax ay ay ay la woon nañ doon ayante dañ doon awante tey bu kii sàmmee suba keneen sàmm ñu tombeek nag seen mbokk mi di al-Mughira te mbokk la woon ibn Shu'ba radiyallahu anhu falamma ra'ahum taraka ar-rikaaba inda ath-thaqiifiyyiin wa dabira yashtad mu daldi bi mu leen séenee gis leen xam ne ñii ay mbokkam lañ mu daldi fay bàyyi lam doon sàmm moom Seydina al-Mughira ibnu Shu'ba radiyallahu anhu mu daldi tëb ni mu gën a gaawe waaw daldi tëb li yubashira rasulullah rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi qudumihim mu tëb gaaw daw ngir dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bégal leen ci dëgmaluk ay waa ñoñam di waa Taif ah, ke ñu ngi ñëw Taif ñi nga xam ne aka ñoo yàgg bañ lislaam xisaar bi ah bi leen yeneen ci malay saar saam encercler lu ne lañ def ah ba loolu mujjul antu loolu le nag ñu mu gis leen xam ne ñii li tax ñuy ñëw mooy kon seenu tuub jege na mooy dañuy tuub si mu daal di daw moom Seydina al-Mughira ngir wax ko ki nga xam ne mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir ne ko waa sama gaay yi ngi ñëw sama waa dëkk ñi ñëw waa Taayif ngi ñëw léegi fa laqiyahu abu bakrin as-siddiq fa laqiyahu mu dajeek moom moom seydina al-mughira bi muy daw di njëkkante ngir dem ci alayhi s wassalaam mu daldi dajeek seydina abu bakr as-siddiqu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa qabla an yadxula ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam laata muy dugg kër yonent bi aleyhi salaatu mu dajeek seydina siddiq radiyallahu anhu fa axbarahu an rakbi saqiifin an qad qadimu yuriduuna albay'ata wal islaam mu daldi koy xabaar xabaar seydina abu bakr radiyallahu anhu ne ko waa saqiif kat ñoo def délégation ñu ngi ca buntu dëkk ba bàyyi naa leen fa ma doon sàmme li ñu namm te bëgg ko nag mooy jaayante ak aleyhi salaatu wassalaam ak dugg ci lislaam mooy njortu gu rafet gii la am te xam na ne waa Taayif lu tax ñu ñëw ñoom ñu aleyhi salaatu wassalaam dem ñu flèche foofu saxaaba yu am na ñu ca faatu sànni leen ay xalak lu ne ñooñu li tax ñu ñëw mooy kon ñii seenu tuub daa jege moo tax mu wax leen mu wax Seydina Siddiq loolu ne ñiy jaayanteeg dugg ci lislaam waaye nag bi an yashtarita lahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shuruutan wa yaktatibu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kitaaban fi qawmihim wa bilaadihim wa amwaalihim léegi nee na ñoom nag seen jaayante googo ak dugg ci lislaam dañ cee teg ay conditions dañoo bëgg yonent mi alayhi salaam tegal leen ci ay conditions mooy ñoom condition yi ñu indaale <laughs> yu doy waar yi ñuy gis léegi ñu bëgg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam d'accord ci ñoom ak ñoom loolu daal di leen nangul loolu bindal leen ak këyit gu leer nàññ boo xamante ne nii buy statuer ci mbiru Taif ak waa Saqif ak ñooñ ak seen alal ya ñu am mu wax leen ci leer loo xam ne day garder seen intérêt yi nga xam ne ñoom waa Saqiif moom lañu amoon léegi nag bi nga xam ne ci noonu la demee Seydina Siddiq ne al-Mughira ibn Shu'ba bi mu ko waxee lii mu ne ko aqsamtu alayka billahi laa tasbiqni laa tasbiqni ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallama hatta akuna ana uhaddithu fa fa'ala al-Mughira Seydina Abu Bakr dafa kontaan noonu bi mu yégee mbir mi mu kontaan lool ne nag maa ngi waat ci yàlla maa ngi waat ci yàlla ci sa kaw mooy yow mii al-Mughira maa ngi waat yàlla ngir nga may ma lii mooy que bu ma jiitu mukk kontaan nga te daw nga ngir njëkk koo alayhi salaatu wassalaam waaye bàyyil muy man maa koy wax waaw bàyyil ne man maa ki koy yëgal xabaar bi man as-Siddiq waaw léegi nag bi nga xam ne kon loolu la Seydina Abu Bakar def ah al-Mughira ne ko baax na comme que dangaa waat may naa la loolu kon demal njëkk la dugg fa daxala abu bakrin radiyallahu anhu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa axbarahu bi qudumihim alayhi summa xaraja almughiratu ila asxaabihi fa rawwaxa aldahra maahum wa allamahum kayfa yuxayyuuna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam falam yafaalu illa bi taxiyati aljaahiliya seydna almughira ginnaaw gi bi seydna siddiq waxee aleyhi salaatu wassalaam loolu mu assuré dugg après génnaat dem ci ñoom ci mbokkam yi mu bàyyi ci biti di waa saqiif mu daldi leen waajalal seen waruwaay yi wooyofalal leen xamal leen nag ne leen nag nii ngeen di nuyoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy du n'importe comment lañ koy nuyoo de déedéet wa allamahum kayfa yuhayyuna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu xamal leen naka lañuy ñuy nuyoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw mooy boo demee nuyób lislaam waaye falam yafalu gaa yi ne ñoom ñoom non non non ñoom duñ def lool illa bi taxiyatil jaahiliya ñoom daal ñu bañ ne ñun daal dara ay an'am saba sabaaxa nag yooyu daal la ñuy wax waaw léegi nag bon wooyu le problème ay an'am sabaaxan ak yu mel noonu lañuy wax kenn ñun duñ fi nekk asalaamaaleykum yi lan ñun defuñu yooyu ñu bañ kena ñoom taxiyatul jaahiliya kese la ñuy def moom lañ d'accord te moom la ñuy def léegi nag ah bi mu demee noonu walamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daraba alayhim qubbatan fi nahiyati masjide bi ñu agsee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daldi leen defal benn hein benn tànt benn tànt xayma la leen defal bu amul coupole ab tànt daal la leen defal am mbaar boo xam ne sorowul jàkkaam ji aleyhi salaatu wassalaam kama yaz'umuna comme ni nga xamante ne noonu lañu ko waxe lam nga lii mooy riwaaya al imaamu ibnu isxaaqa ibnu yasaar

raxmatullaahi alayhi mu ne mu ne moom al imaam Muusa ibn Uqba mu ne al Mughira ci boppam moom moo ñëw na yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi ma ma daldi ganale samay sama mbokk yi sama waa kër sama waa ñoñ waaw waaw bàyyi ma ma ganale sama mbokk yi léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ah parce que foofu euh, imaam Muusaa ibn Uqba dane parce que imaam euh, euh, al-Mughira ibn Shu'ba dane bàyyil yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam anzil qawmi alayya fa akrimahum uk fa akrimuhum fa akrimuhum fa akramahum fa ak fa ukrimahum fa inni xadiisul jarxi fiihim wala al jurxi fiihim yonent bi nee na dana yonent bi aleyhi salaatu salaam bàyyil ma daal di leen ganele samay ñoñ waa Saqiif ndax moom ci waa Saqiif la bokk ndax kat man ah man ba ma fa defee la ma fay def problème ba ma fa am ak ñoom soriwul mooy waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu mooy le fait mu daal di woon faat ay mbokkam ci waa Saqiif yoo xam ne da leen a jalousé woon léegi nag ba. bàyyi te xam de al mu al Urwa ibn Mas'ud woon koy fay diyagoo gële loolu nag la ne loolu nag lay laay bëgg a ngir comme que fii lañ ñëw maa fii seen mbokk ma daal di leen ganal kon yonent mi alayhi salaatu salaam bàyyil mu ma dalal leen mu ne fa qaala rasulullahi lii mooy riwaaya al imaamu Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi mu ne ko laa amna'uka an tukrima qawmak walakin anzilhum haythu yasma'una alqur'an mu ne ko man bañu ma nga nga nga nga teral say ñoñ waaye nang leen wàcce dalal leen foo xam ne dinañu fa dégg alqur'an waaw wa in ahadun min almushrikiina istajaaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalaama allahi thumma ablighu ma'mana allah dalika bi annahum qawmun la yafqahun allah gisoon nañu loolu ah maa la ko wax ci suuratu tawba wa in ahadun min almushrikiina istajaaraka bu dee dafa am kenn ci mushrikuuna yi istajaaraka dafa bëgg nga yiir ko hein yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom ne fa ajirhu xatta yasmaa kalaam allah ba ni muy dégge li nga xam ne mooy kàddug yàlla dégg alquran dégg njàngale ñu dem xam l'islam loolu mooy condition bi waaw summa ginnaaw gi ab nga nga nga nga jotale ko yóbbu ko ma mana dëkkuwaayam ak bërëb ba muy amee nekk en sécurité daalika boo gisee lii bi annahum ndax ñoom qawmun laa ya'lamuuna ñoom yéefér yi dañoo xamul moo tax kon fexe leen ñu xam l'islam ndax seen noono bu bari yi ñuy noono lislaam lu ci bari kat mbir yi fondewul de waaw lu ci bari fondewul in yattabi'uuna illa dhanna wa ma tahwa al anfus waaw li ëpp ci ñoom lenn rek lañuy def in yattabi'uuna nekku ñuy topp lu dul illa dhanna lu dul ay njort wama tahwal anfus ak li nga xamante ne seen bakkan yi mooy seen bànneexi bakkan waaw kon nag comme ko xamuñu loolu moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam suñu boroom digal ko lool kon looloo tax mu ne ko ba ñu ma nga teral leen waaye nang leen wàcce nañu dal foo xam ne dañu fa mën a dégg alxuraan xadiis bi bu imaam Muusa ibn Uqba bi boo demee ci Dalaa'ilu Nubuwwa al imaam al Bayhaqi mu ngi ko solo mu ne axbaranaa Abul Xasani al al al Abul Xus Abul Xusayn ibn al Fadl al Qattaan bi Bagdaada mu ne axbaranaa xabaare nañu Abul Xasani Abul Abul Xusayn ibn al Fadl al Qattaan bi Bagdaada qaala mu ne axbaranaa Abu Bakr ibn Attaab al-Abdiyu qaala haddasanaa mu ne nettali nañu al-Qaasim al-Jawhari al-Qaasim al-Jawhari qaala mu ne haddasanaa nettali nañu ibn Abi Uways di ibn Abi Uways qaala mu ne haddasanaa Ismaa'il Ibrahim ibn Uqba mu ne gi ñu nettali mooy Ismaa'il di doomi Ibrahim Ibrahim di doomi Uqba an ammihi Muusaa ibn Uqba mu jële ci baay di di Uqba di Muusaa ibn Uqba rahmatullah alay annahu qaal mu daal wax fa la ëndee nettali bi ñu tudd nii waaw léegi kon mu ne leen kon wàccale leen wàcce leen foo xam ne dinañ dégg alquran waaw léegi nag bi mu demee noonu mu ne wa anzala léegi mooy riwaaya Muusaa ibn Uqba bi dina ñëw ci parce que côté bii riwaaya imaam ibn Sa'd bi détaillé wu moo tax ñu jël lii mu ne wa anzala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wafda Thaqif fil masjid wa banaa lahum xiyaaman likay yasma'u al-qur'aana wa yarawu an-naasa idhaa sallaw wa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhaa xataba laa yadhkuru nafsahu fa lamma samicahu wafdu saqiif qaalu ya'muruna an nashhada annahu rasulullahi sallallahu alayhi bihi fi xutbatihi ha nee na yonent bi alayhi leen kon ci côté jàkka ji utal leen fa ay xayma xam nga riwaay imaam ibn Isxaaq bi moom fa lamma qadimu ala rasulillahi bi ñu dëgmalee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li mu def dara ba dafa def xubba benn xubba la leen defal ah alayhim xubba fi naaxiyatil masjid ci peggu jàkke ji léegi nag imaam Muusaa ibn ba moo gën a dugg ci détails yi nee na moom yonent bi aleyhi salaatu salaam da leen defal al da leen a wàcce ci côté jàkke ji defal leen ay ay tànt foofale ngir ñuy dugg ñuy dégg li nga xam ne mooy alquran ji muy tari buy jiite wa yarawu naasa ñu daldi gis nit ñi ida sallaw bu ñuy julli ñu gis bennoo gi ñu nekk benn di topp ci ginnaaw kenn lu mu def ñépp def ko waaw muy harmonie boobu am ci julli nga xam ne loolu day symboliser rek bokk na ci li muy symboliser mooy jullit ñi nii ngeen war a mel ngeen am njiit boo xam ne dangeen koy tànn nag parce que imaam dañ koy tànn bu ngeen tànnee ki jara tànn nag te wóor ah ngeen jiital ko te mu ragal yàlla nag doy na lu mu def def leen waaw fekk mu ngi ànd ak sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag mu ne ah moom seydina rasulillahi alayhi salaatu wassalaam kon mu ne nag moom imaam Muusa ibn Uqba mu ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa xataba laa yadkuru nafsa mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ma soon a xutba doonul woon tudd boppam waaw mooy doon moom ñoom lañ fa nekk buñ doon dégg muy xutba duñu doon dégg muy tudd boppam léegi euh, fa lamma sami'ahu wafdu Thaqif bi waa sax Thaqif délégation bi dégge qaalu ñu ne mais ya'muruna an nashhadu an an na annahu rasulullah wala yashhadu bihi fi xutbati ñu ne mais moom daf ñuy digal moom daf ñuy digal ah ñu seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ko dul Ah, ñu seede ne boog moom mii ndaw yàlla la te moom buy xutba du ko seede ci boppam du ne man mii wa ashhadu anni rasulullah dégguñu ko mu wax ko ci xutbaa mi lii moom yéemewul ba pare naan nañ ko wax ñun <laughs> fa lamma balaghahu qawluhum bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam seen wax ji jotale ko mooy mu daal di koy jot dégg ci qaala mu ne ne fa inni awwalu man shahida anni rasulullah mu ne leen <laughs> da koo déggul waaye man fa inni man awwalu maay première man koo xam ne shahida seede ne annii ka man rasulullah ndaw yàlla la waaw <laughs> man maa ko njëkk a seede balaa kenn seede man maa seede ne man ndawu yàlla la waaw kon kay lool seede naa ko da koo déggul rek waaw imaam Musab Noqba rahmatullah alayhi mu ne wa yaxduuna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kulla yawm wa yuxallifuuna Usmaan bna Abil Aas ala rixaalihim li annahu asgaruhum mu ne ñoom nag niñ doon def ah bu ñu xëyaa dañ doon dem ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bés bu ne jóge ci seen tanti yi waa délégation bi kañ doon bàyyi nag ca ngir mu toog fa moo doon Seydina Usmaan ibn Abil Aas ndax moo ci gënoon a tuuti moo ci gënoon a ndaw mu ne moom nag am xel fa kaana Usmaanu radiyallahu anhu kullama raja'a al-wafdu ilayhi wa qaalu bil-haajira amida ila rasulillahi sallallahu alayhi wa fa sa'alahu an ad-diin wastaqra'ahu waaw nee na moom nag li mu doon def da doon bàyyi ñoom bañ dem ci yonent bi alayhi salaatu wasallam ba ñibbisi ba ñëw ñëwaat ci tànt yi ba commencé comme que dañuy xëy dem fa buñ ñëwee nag heure sieste wa qaalu bii mooy alqayluula bokkul ak wax de wa qaalu bil haajira bu ñuy sieste mooy qayluula qaalu wa qaalu bil haajira mooy ñuy sieste ci tàngoor wi heure tisbaar balaa tisbaar wala après tisbaar ak yooyu moom nag ni mu doon def day bàyyi ba bañ julli tisbaar ñoom buñ ñëwee di moom nag mu dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa sa'alahu ani diin di ko laaj ci mbiru lislaam ci xam ci lislaam ak yooyu wastaqra'ahu alquran muy jàngaloo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu jàngal ko alquran waaw léegi faxtalafa ilayhi Usmaan miraaran xatta faquha fi diini wala wa alim nee na noonu la deñe noon la doon def moom Seydina Usmaan bi ibn Abil Aas radiyallahu anhu di dem ci moom ci yonent bi alayhi salaatu di def loolu tous les jours ba ni mi am dégg am dégg bu sew ci diine ji am xam-xam bu leer mu jële ci yonent bi alayhi salaam mu ne moom nag ni mu doon def doonul ne man moom yonent bi alayhi salaam daal mooy sama sëriñ bu ma ko fa fekkul ah ma tëj daara ji déedéet nan la doon def wa kaana ida wajada rasulallah sallallahu moom bu masoon a ñëw fekk yonent bi wasalaam di nelaw di nelaw amada ñëw fekk yonent bi alayhi salatu wasalaam di la doonul woon ñëw nag di ko yee naan ko damaa jàng si ah. non mooy boroom xam-xam tamit daa am ay heure yoo xam ne da koy soxla boppam waaw manuñu sëriñ bi tout ñu koy solliciter tout le temps tout le temps il faut léeg-léeg nag mu soxla di fatu waaw manoon ak ñëw naan man daal li ma fi indi moo tax waaye bu ñëwee di xool sa montre rek di di di dem ay va et di laaj mais sëñ bi joo kii génnagul mel ni yow nga bëgg sax yàkkamti nga bëgg a ñëw sëñ bi daal bàyyi léppam ngir yow déedéet moom ni doon def bu ñëwee fekk yonent bi alayhi salaam di nelaw di sieste lan la doon def amada ila abi bakr la doon dem seyna abu bakr radiyallahu anhu ci moom la doon dem waaw allah mooy loolu la waaw mooy nit booy ut xam-xam hein booy ut xam-xam ngeen ñëw comme ci daara ji kay jàngale bés boobu mu am empêchement ñëwul mu leen ne ah ça fait l'occasion sawaay nañ leen dem féexu ji féexali féexu ji féex féexlu ji walla tey daayira amul ustaas ñëwul déet mooy xanaa daara ja am na ku fa tane ko après ci taalibe yi ak la ngeen fa jot a jàng ñoo xam ne ñoo leen ko gën a ngeen wax ci bopp wala ngeen laaj ngeen laajante ci waxtaan ci diine ah. am au moins bu dee sax benn aaye la wala ñaar wala ñett sax am ku ko firi loolu boo gën ngeen ne ah. ah tey de oustaz ñëwul non tey daayira amul wala dimanche uta oustaz du ñëw kon daayira du am déedéet lu tax du am xanaa ñi fi ne liñ fi yàgg ci daara ji amul luñ mën a jàngale ñoom it ah amuñ loo xam ne lu ñuy so loo xam ne ah, mbir la moo xam ne xam-xam la ku nekk day dimbali sa moroom kese loolu amul am na kon nag moom loolu la def bi bu ñëwee fekk yonent bi sallallahu alayhi nelaw mu xool waaye nag boobuy dangeen di tànn ka gën a xam ca mbooloo ma waaw ndax bi muy tànn moom demul ci keneen dafa ñëw ci Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ndax mooy aalamu saxaaba Seydina Abu Bakr as-Siddiq mooy ki gën a xam ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam moo ci ëppoon xam-xam waaw mooy ki ci ëppoon xam-xam te loolu saxaaba yi ci boppam ñoo ko seet waaw <laughs> Seyna Abu Ba Abu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala mosoon nañ ko fi tudd nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam benn bés te dinañ ko gis ci siira bi dafa yéeg minbar bi daal di xutba di wettali koo xam ne suñu boroom daf koo tànnuloo benn jàmm ba suñu boroom tànnloo entre mu des mu ñëw fa moom ak mu des fii nee na mu tànn moom la ne fa yàlla yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ci minbar bi xutba boobu xutba sermon def sermon boobu ñépp na teg Seydina Abu Bakar di jooy kenn comprendre lu tax muy jooy nee na ñoom ñu doon wax mais paa bii moom lu muy jooy paa nag moom mooy dëemu jooy parce que Seydina Abu Bakar dafa noon raqiqal qalb ku tooyoon xol la woon teeloo na jooy teeloo na ah, loolu daf ko daf ko daf ko daf ko yomboon léegi nag ah <laughs> yonent bi aleyhi salaam wasalaam euh, Seydina Abu Bakar di jooy gars yi comprendre wuñ nee na yee ñun après lañ xam ne ndekete yoo yonent bi aleyhi salaatu boppam la doon wax moom la buur moom mooy ki muy nettali ki muy wax ne dafa am ku buur yàlla tànnloo benn jaam boo xam ne buur yàlla la ko tànnloo moom mu tànn la fa fa yàlla mu ne wa kaana Abu Bakrin a'lamana moo ne Seydina Abu Bakar moo ñu gënoon a xam ñun ñépp ñun saxaaba yi moo ñu gënoon xam moo tax gis nga Seydina Usmaan ibn Abil Aas al-Thaqafi radiyallahu anhu ni mu def dafa bu yonent bi alayhi salaatu di nelaw dafa seet ki gën a xam ci saxaaba mu dem ci moom waaw moo tax bu ñëwoon fekk yonent bi alayhi salaatu salaam di nelaw amada ila Abi Bakr radiyallahu anhu loolu tamit mooy taalibe bi dafa war a am ku dafa war a nekk koo xam ne ay yitteem day kawe dafa war a nekk koo xam ne ay yitteem ay yitteem day ay yitteem day kawe ay yitteem day kawe bés bu buy ut xam-xam dafa war a seet ndax tamit loolu la mooy seetal ki nga xam ne domaine bu ne ka ko gin a xam nga fexe ut xam-xam boobu ca moom waaw xoolal ki nga xam ne moo ko gën a maîtriser nga dem jàngi ci kooku damay jàng xadiis bu dee am naa possibilité di fekke jataay wala boo di déglu waxtaani ki nga xam ne xam naa ne moo ko gën a fexeel yow kooku nga ilzamhu moom takkool ak moom ak njàngaleen bu dee damaa bëgg jàng li nga xam ne mooy naxu ma xool ki ko gën a ma fekk ko jàng ci moom bu dee usul ma xool ki ko gën a maîtriser mooy noonu ngay def waaw léegi nag lenn la bu dee ne loolu amoo ci manoo ci jot te am na keneen tamit ku ko man mais këleet ku gën a man mais ci kii nga jot nga jàpp ci kooku waaw ndax doo ba totalement naan lépp non ndax kayit man na koo jàngale soo ko kii da koo gën a maîtriser gin koo xam kese loolu nag jàng ci kooku moo gën waaye léeg-léeg euh, euh, koo xam ne tamit moo gën a mën a restituer xam-xamam moo gën a mën a jàngale voilà yooyu yëpp Seydina Ousmane dafa dem ci Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anhu wa arda mu ne nag bi muy def yii di dem ci yonent bi alei saatu salaam di jàngi da ko doon nëbb ay ñoñam wa kaana yaktumu dhalika min ashaabi da ko doon nëbb ay ñoñam mooy bu ñëwee di sees tëdd sonn nañu nekk nañ ci yonent bi alei saatu salaam bëccëg gi yépp ñëw sonn di nelaw moom mu yooru ndànk daal di dem ci alei saatu salaam ngir laaj ko mbiri diine waaye bu ko fekkee muy nelaw mu laaj Seydina Siddiq nee na nag xërëm gii mu xoroon ci lislaam ci ci xam-xam fa ajaba dhalika rasulallahi sallallahu alayhi wa waaw nee na nag yonent bi alayhi salatu wasalaam daldi yéemu ci sopp gi nga xam ne moom la sopp li nga xam ne mooy xam-xam waaw waaw mooy kii daal moo bëgg xam-xam rek mooy loolu yéem ko ci jeune bu toll nii gina nekk jeune ci mbooloo mi waaye gin cee def yitte ngir am xam-xam xam-xam du yëfu mag ñi du yëfu mag ñi du yëfu naan gone yi moom nañ dem toog mbir mi mbirum mag ñi la déedéet xam-xam xam-xam du affaire u mag ñi affaire u ñépp la waaw affaire u ñépp la xam nag ñépp a mën a xam ñépp mën a xam waaw te ñéppay ut xam-xam boo seetlee ñu nin stéréotypes yi ñu am ak euh, kii préjugés yi ñu am mooy euh, ci réewu wolof ñu cu ñun pour ñun boo nee jeune mënoo am xam-xam ñun pour ñun boroom xam-xam ab paa lay doon hein ab paa doon boo xamante ne nii bu yàgg la boo xam ne dudd na ca ay mille cent wala ay mille neuf cent cinquante minimum am na ay soixante ans door a mën a nekk boroom xam-xam ñu naan ba euh, oustaz diw ak yu mel noonu mais ab jeune ku am seize ans wala quinze ans ñu naan boroom xam-xam la loolu wolof mënuloo jàpp loolu te ndax tamit daa bariwul voilà loolu bariwul loo koy gis ci wolof yi loolu bariwul ci ñun ku am trente ans sax nekk boroom xam-xam nii c'est pas fréquent. waaw ah, ñun nañu wax sax la gën a mooy c'est boroom xam-xam ci wolof yi moo moo fréquent wul waaw ah, kay loolu mooy problème bi sinon nit ñi dañ doon doon ay imam à l'âge de 17 ans comme ñoom al imaamu Malik ibn Anas al imaamu Muslim ibn al Hajjaj al imam al nawawi ñii ñëpp bi ñuy nekk imam daanaka man de at yi ma am maa leen magoon foof fuuf maa leen magoon fuuf ñoom ñëpp instant bi at yi ma am maa leen magoon te ay imaam ñu nekk imaam allahu akbar imaamu muslim rahmatullahi alayhi ba muy bind saxiix bi man mii at imaam amu ko woon allahu akbar mu bind xoolal saxiix bi nga xamante ni gaa yi amul kenn ku mën a defaat lu mel noonu gaa yi fii mu ne mooy ni mu ko tëggeek ni mu ko defe laa ilaaha illallah ku def loolu kan moo doon loolu al imaam al xaafis ibn xajar rahmatullah yi naan gaaral na ko ay sëriñam wala sëriñam a ko wax wala moom euh, dama vérifier dama gëj kii wax ji wóoratuma ndax moom moo ko wax directement wala cib sëriñam la ko nettali que ni ay sëriñam yu bari gaaral na leen est ce que mën nañoo def saxiix bu mel ni bu imaam muslim rahmatullah yi ak ni mu ko tëggee mel ñoom ñu ne te ñoom ñépp nekk ay géej ñu ne manuñu ko te ba muy def loolu man mii maa ko ëppoon ay at. waaw moom al imaamu muslim rahmatullah alayhi saxiixam bi ñuy coow ba léegi nga xam ne bokku ci li gën wér ci lu ah, téere ci lislaam ginnaaw ah alquran wa laysa fil kutubi asaxu minhuma ba'da alqurani wa li hada quddima amul ci téere yi amul ci téere yi loo xamante ne nii moo gën a seen ñaari téere muy imaamu téereb imaam al Buxaari bi ak téere imaam Muslim ibn al Hajjaj waaw al Qushayri an-Naysaburi yu Abul Husayn rahmatullah Allah moo tax ay jeune gis nga Mawlana Ibn Abbas <laughs> hein bi muy fanaan ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngir jàng ngir xam hein boobu nekk bu loon waaw nekkagul woon majeur ndax bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di génn àddina da doon door a nekk liñ naan dugg néegu góor nekk majeur waaw tuutee des mu jege ko wala da ko doon door a jege da ko da ci doon door a dugg ñoom Seydina Abdallah ibn Omar radiyallahu anhu bokk ci ñoom ñii bokk ci ñi ëpp lu ñu takk xadiisu yonent bi aleyhi salaatu salaam ñoom ñëpp nekku ñoon ay mag ibn Omar ibn Abbas ñoom ñii ñépp nekk ñoon ay mag waaw Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñii ñépp doo ko ñoon ay paade ay Seydina Jaabir waaw mais ñu takk xam-xam bi ba ñoo ëpp lu solo ñu solo bokk ci ñu ëpp ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñu solo ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax alayhi salaatu wassalaam nag ku mel noonu dalay sopp waaw mooy nit moo tax Eh, li mu doon wax ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila al janna képp koo xamante ne ni ah eh, dangaa képp koo xamante ne ni dangaa sóobu aw yoon woo xamante ne nii xam-xam nga fay ut xamal ne buur yàlla yombalal na la buur yàlla yombalal na la aw yoon ilal janna yoonu aljanna la la yombalal waaw allahu akbar waaw waaw malaake yeeg dañuy tàllal seen laaf yi ngir ñi nga xam ne ñooy ñiy sàkku xam-xam waaye malaake yeek xattal xiitaan jën yeeg ak xorondom yi xorondom yeeg melentaan yi nekk ci seen kàmb yi sax seen kii dañuy ñaanal ki nga xamante ni mooy xamal di jàngal nit ñi yiw Allah gis ngeen moo tax xam-xam xam-xam en fait mooy li ëpp mooy li ëpp li ëpp solo lu nit mën am waaw ba nga nekkee jullit li ëpp lu gën a màgg lu la buur yàlla mën a terale mooy xam-xam moo tax moom la yonent bi alayhi salaatu salaam loolu rek la ko boroomam ne ko dé ne ko lool ko la ko boroomam ne ko ñaan ma ko ma yokk la ko wa qul rabbi zidni ilma wa qul waxal rabbi sama boroom zidni yàlla nga ma yokk ilma xam-xam waaw loolu rek la ko wax waaw innama yaxsha min ibadihi al dëgg-dëgg ñuy ragal yi buur yàlla dëgg dëgg dëgg mooy boroom xam-xam ni kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Usmaan uh, Abil Aas Athaqafi mi daf ko yéemoon ci li nga xam ne noonu la uh, nekk woon koo xamante ne nii ku sopp ku xër la ci xam-xam wa ahabbahu mu sopp ko ndax loolu Allah léegi bu ñëwaatee ci loolu mooy riwaay imaam Muusaa ibn Uqba bu ñëwaatee ci riwaay imaam Ibn Isaaq biñ ne woon bi mu ne yonent bi aleyhi salaatu defal leen benn xayma ci côté jàkka ji kamaa yaz'umuun kamaa yaz'umuuna comme ni nga xamante ne nii noonu lañ koy waxe fa kaana Xaalid ibn Sa'iid ibn al-Aas huwa yamshi baynahum wa bayna rasuulillah taktabu kitaabahum nee na ci délégation bi Xaalid ibn Sa'id ibn al mooy ki nga xam ne moo doon intermédiaire lii nag mooy riwaay imaam Ibn Isaaq gis nga riwaay imaam Muusaa ibn Uqba bi dana ñoom ñépp waroon dem saa bu ñu xëyoon dem ci Yonent mi alayhi bàyyi fa Usmaan ibn Abil Aas waaw waaye ci riwaay imaam Ibn Isaaq bi dane Xaalid ah ibn Sa'id ibn al-Aas mooy ki doo xam ne moo doon seen intermédiaire ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hatta tatabu kitaabahum ba ni nga xam ne ci la ñuy conclure benn accord seen diggante wa kaana Xaalid huwa alladhi kataba kitaabahum bi yadihi nee na nag accord yi def c'est Xaalid bii Seydina Xaalid ibn Sa'id ibn mooy ki nga xamante ne nii radiyallahu anhu moo ko bind ci loxoom mu ne wa kaanu laa yutcimuuna tacaaman ya'tiihim min cindi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xatta ya'kula minhu Xaalid waaw nee na ñoom nag niñ doon def doonuñu woon lekk benn ñam buñ leen indi bu jóge ci yonent bi alayhi salaatu salaam lu dul ñu ne Xaalid yow lekk ci ba pare yi xatta aslamu noonu lañ mujj daal nekk fa noonu ba ni nga xam ne ci lañuy tuub wa faragu min kitabihim léegi nag mooy ay discussion la woon jamono yi li tax ñu doon dem dañ doon discuter ci point yi ay pour parler la li tax ñuy xëy ci riwaay imam Muusa ibn Uqba bi di dem mooy ñoom déggoo liy sànk li imam al-Mughira ibn Shu'ba wax nee na ñoom dafa bëgg a dugg ci l'islam jaayante mais ci kaw ay charte yoo xam ne moom lañ indaale charte yooyu nag lañ doon jéem a négocier ak yonent bi alayhi salaam ngir mu nangul leen nag bi nga xam ne ci la bind affaire yi ci la bind affaire yi jot bi nga xam ne ci la bind affaire yi jot ah Xaalid ibn Saïd ibn al-Aas mooy ki ko bind léegi mu ne imaam ibn Isxaaq mu ne waqad kaana fii maa sa'aluu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam an yada'a lahum at-taaxiya wa hiya al-la'n léegi nag lii nag lañ bëggoon niñ ñëwee nag ba war a bind mbir mi nag ci pour pourparlers yi même malgré bi ñu ñëwee bay bind sax pour pourparlers yi jeexul gaa yi ne léegi daal nañ bind ko quoi nañ commencé bind yonent bi alayhi salaatu salaam parce que boobu ba léegi ñu ngi discuter léegi nag ñu commencé hein ci riwaay imam Muusa ibn Uqba bi dane ah yonent bi alayhi salaatu salaam entre temps fay dem ak ñëw da leen doon woo ci lislaam faas la mu ñu tuub nee na nag fa qaala Kinaana ibn Abdi yaa mu ne Kinaana ibn Abdi yaa Layl imaam Muusa ibn Uqba moom dane du Abdi yaa Layl moo bokkoon ci délégation bi parce que Abdi ku yàggoon la moom lii fekk ko fi waaye Mas'ud la ak Kinaana ñoom ñépp di doomi Abdi yaa Layl Amr waaw léegi nag ah moom loolu la wax mu ne moo imaam Muusa ibn Uqba mu ne Kinaana ibn Abdi yaa Layli mu ne hal anta muqaadina hatta narji'a ila qawmina mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam nag léegi est ce que man nga ñoo def ak ñun ay accord bu ko defee kat ñun parce que bëgg a dellu ci suñu ñoñ ñi waaye dañoo bëgg a dellu Taayif léegi nag Yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen naam léegi nag ñu commencé nag di dugg nag ci mbir yi. waaw léegi <laughs> ñu ne ko kon nañ ko léegi ne ko kon nag dañoo bëgg a dellu suñu dëkk kon nag nañ bind accords yi suñu diggantee yow yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen na am nañ jël riwaay imaam Muusaa noo Uqba bi ñu àggale côté bii ndax foofu moo gën a leer te fa la gën a détaillé que riwaay imaam Ibn Isaaq bi nee na mu ne leen naam in antum aqrartum bil islaami uqaadikum mu ne leen waaw bu ngeen bu ngeen bu ngeen dëggalee l'islam de mooy bu ngeen euh, saxalee l'islam nangu ci li nekk ci lislaam a ah, bu boobaa uqaadikum mooy foog ngeen leeral ma bu baax ndax tuub ngeenam déet waaw bu boobaa mën naa def ak yéen ay accord wa illaa mooy ngeen saxal ne l'islam non mooy ngeen saxal d'abord ne l'islam gi non seulement mooy ne mool moom mooy dominer Taïf te yéen ci ngeen di dugg ak yu mel noonu bu ngeen ko defee man naa def ak ay accords yéen wa illaa bu dul loolu fala qadiya amul benn accord bu may am ak yéen wala sulxata amul yëwénal mooy amuñu benn accord benn traité bu ñuy dox buy dox bayni wa baynakum sama diggante ak yéen sama diggante ak yéen xaala gaa yi ne ko afara ayta zina fa inna qawmun naqtarib wala budda lana min gaa yi ne ko léegi nag kon bismillah nañ commencé mooy ñun nangu nañ lislaam léegi nag mais nag suñu dugg ci lislaam gi nag dañ koy conditionné mooy dafa am yoo xam ne xam nañ ne l'islam da koy tere mais ñun nag dañoo bëgg nga defal ñu ci am moratoire waaw moom la gaa yi wax wala ñun ab dérogation wala dérogation ab dérogation mooy ñun ñu dérogé ñu quoi ci règle bi mooy ni lii ñun même bu dee ne jullit ñépp ko war a def ñun concerné wuñ ñu ne ko ara ay zina ñii ñu ne yonent afara ayta zina ñu ne yonent ba lay saab saab mais gis nga njaaloo nag njaaloo moom sa diine ji di ko bañ lool daal moom lu yéeme la ci ñun ndax fa inna qawmun naqtarib ñun dañuy nekk foo xam ne dañuy fay dañuy dañuy fay nekk ay xuraba soxla jonjoog jigéen ñi ah dañuy nekk foo xam ne ay lañ fa waaw te boo fa demee sa soxna newu fa ah aajowu sëy duggula boobu jigéen ña fa ne boo mënee wax ak ñoom ñu d'accord loolu tee nga ñoo may loolu tee nga ñoo may loolu tee nga ñoo may loolu yonent bi alayhi salaatu salaam te ñun nag yëgal ne nag gis nga zinaa gii di njaaloo mais wala budda lanaa minu mais manu la ñàkk ci ñun quoi ñun moom fokk ñuy zinaa quoi non non non ñun moom sincèrement la société de Thaqif sans zina mais lool lool lool yonent bi sallallahu xoolal loolu fala xoolal rek xoolal iblis ni mu ni mu mën a jaxasee mais vraiment fowe doomu aadama ak tamit mais mooy dañuy dem ba def principe loo xam ne lu xaraam la leen di miinal ñu commencé di ko miin ba mujj mbir mi nekk principe mu ngi mel ni xoolal ci léegi ni mu nekk principe léegi que mbir mi ñépp ci war a d'accord mais gars yi kenn ñemewul sax di ci joxe sa avis buy xaw a contraire tuuti que ne d'accordoo ci wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malu xoolal gars yi zina moom tamit moo am mooy njaaloo fii mu ne société yu bari ñaari nit bëggante ab góor akub jigéen gise même bu dee ne ci mbedd mi lañ gisee xoolantee euh, am envie dem fenn nekkal ko ci mais où est le problème waaw ba pare nag ñu mujj jàpp ne loolu loolu ci boppam ci fondement société bi la waaw fii mu ne loolu dañ koo jàpp def ko ci la liberté gi nga xam ne nee nañu mooy fondement de la de toute république mooy liberté gi nit ki am liberté de de de de de xaw lan deson son corps de se son corps comme bon la il l'entend ci yaramam daal lu ko neex lay def ku mu neex lay tëddal ku mu neexul lay tëddal ku ko neex lay charmer ku ko neexul lay charmer yooyu noonu nga xam ne ñu mujj nekk principe fondamental boo xamante ne nii. képp ku taxaw naan da ngay wax dara luy xosi loolu gaa yi jàpp na extrémiste nga ñu commencé laa wane ne yow t'es pas républicain te boo moywul ñu defal la procès waa Taïf looloo leen daloon moo tax xoolal dañu ñëw ba ne hein la budda min waaw <laughs> waaw fii mu ne kuffaar yi jàpp nañ ne soxna yi jigéen ñi solo lu leen neex di solo lu gàtt bu leen neexee di seen dënn yi feeñ lu leen neex jàpp nañ ne loolu laa budda minu mais manu nga ñàkk affaire boobu am il faut muy am parce que saa di gis yooyu ci mbedd yi mooy signe liberté que ñoom am nañ liberté waaye dañoo dof rek dañoo dof te dañoo kan na surtout dañoo kiti kay na waaye gaa yi nga xam ne ñoo leen bëggal lool ñoom lenn rek lañ dañoo bëgg di sàcc plaisir kese boo tax ñu naan leen bu leen solu faites comme vous bon vous vous l'entendez soloo leen lu mu leen neex soloo leen lu gàtt lu leen neex def leen yéen a moom seenu koor ñooñu bëgguñ lu dul duufal seeni bët kese waaw moo tax it ñu nekk pervers moo tax ñiy bind loi boo seetloo léeg-léeg di gis koo xam ne dañ koy tuumaal ay acte de pédophilie wala ay acte de d'attouchement ci ay jigéen yoo xam ne moo leen chef woon wala ministère am wala ab directeur bu ab directeur bu mu doonoon ak yooyu te kat ñoo bind luwaa ñoo ciy waxtaan waaw. mooy ne ak mbon Iblis dina ñëw dugal ko ci ay nit bañ jàpp ne affaire bi manu la ñàkk mu am. waa Saqiif ne yonent bi alayhi salaam ara ayta afara ayta zina fa inna qawmun naqtarib wala budda lana min mais xanaa gisoo njaaloo fa inna ñun qawmun ay nit lañ yoo xam ne naqtarib mais dañuy nekk ay étranger fenn mooy dañu mën nañu dem fenn soxla suñu bopp ci wàllu sëy duñ kii te bu boobaa mais où problème bu ma demee Makka ah ma dem Lyon wala ma dem Dakar wala ma dem jurbel wala ma dem fenn bon dëkkuma fa un samedi soir ma bëgg kii dem fi nga xam ne fa la ñu sàggan nii ne daal di fay joteeg ñenn mais lool où est le problème ñu naan ko yonent ma lay saar saam xamal ne nag fa inna ñun dañoo nekk nit yoo xam ne hein qawmun naqtal ay nit lañ yoo xam ne dañuy nekk étranger dañuy tumuranke ci yenn bërëb yi walla budda la daa minhu ta nag bu boobaa nag moom njaaloo moom manu la ñàkk quoi ñu jonjoo waaw la waaja doon wax <laughs> mais kooku sax dane moon moom kooku moom moo gën a yées parce que ida xalay ida xalawta bi waadin la anisa biha fadrib umayrata la da'un wala xaraju mooy dar bu dar jild umayra moom mu ne boo nekkee ci bërëb woykatu arab bi boo xam ne amoo fa jigéen koo mën a jonjool daal sawaay xam nga nooy def fadribu umayra mooy masturbé wul rek mballul waaw del mballu masturbation mooy mballu ci wolof mballul laa daa an wala xaraj laa daa an wala xaraj amul benn feebar bu la ciy fekk te amul problème xam nga loolu lépp loolu loolu lool dëgërul loolu masala moom gisoon nañ ko masala mballu masala per euh, euh, masturbation gisoon nañu ko que loolu euh, dafa xaraam Euh, waxoon nañ teqantal bi amoon ak waxu imaam ahmad bi nga xam ne fenn kese ndax alquran dane waman waman ibtaga ghayra dhalika fa ulaika humul aadun ci suuratu sa'ala saa'ilun bi muy wax ñi nga xam ne dañuy wottu seen pëy yi walladina hum li furujihim xaafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara dhalika fa ulaika humul aadun kon nag loolu mooy eh, ñi nga xam ne walladina hum li furujihim hafizun ak ñi nga xamante ne nii dañuy wattu seen pay yi illaa ala ba mu des ñoom daal seen ñi ko war a gis ñoo koy gis te ñoo ciy bànneexu ñi ci war a bànneexu te mooy seen soxna yi waaye jigéen ñi nga xam ne tamit noonu la de yooyu côté góor gi la côté jigéen ñi waaw mooy jigéen ki war a bànneexu ci yow mooy sa boroom kër seen pasteelu yeeg seen faar yi ngeen di def ak seen maquillage yi ngeen di def nan da di ziyaare ji sëñ bi tuuta tout ça est xaram seen parfum yi nga xam ne fu ngeen jaar ñu xam ne yéen a tout ça est xaram loolu nag moo tax léegi jurub wàll yu yombatu leen ak nit ku nit ku baax se yombatu leen parce que sorootuñu waaw te loolu la waaw mooy waa ji it ki war a bànneexu ci moom di soli ay booy doole ngir doose xale yu jigéen yi ci mbedd mi bàyyi sa soxna fële boo ñëwee di ko dóoral ay ay ay ay ay ay abbaaya yoo xam ne moom ngay fanaanoo képp yooyu it kenn waxu ko saway waaw da def ni Mawlaana na Abbaas nga xam ne da doon toi liñ naan toilette defaru waaw ne man ñu buñ ko waxee mu ne man damay tew tuwaale sama soxna comme ni ma bëggee mu may tuwaale tool waaw léegi nag gars yi ñoom yooyu xamuñu ko léegi nag ci ñoom Roméo ci Juliette lañ koy jànge naan gars yi gars yi léegi gars yi waaye ndax xamuñ seen diine Allahu akbar Allahu akbar di dóori abbaaya rek ak caay ju fënax joo xam ne daanaka saay moom lay may tous les jours yow it kenn waxul sa loolu saay waaw kon nag mooy sa sa sa sa sa yaram ak sa pëy surtout ki ci war a bànneexu mooy sa soxna wala bu dee ñi am jaam seeni jaam ak seen ñooñu waman ibtaxa wara azali képp nag ku sàkku plaisir lu wute ci sa soxna wala sa jaam fa ulaayka ñooñu humul aadun ñooy ñi ñi nga xam ne ñoo dépassé les bornes mooy ñi nga xam ne vraiment ñoo jalgati ñoom yemuñu fa leen suñu borom yemloo te ñooñu ñooy ñan mooy ñi nga xamante ne ñooy mballu di ut plaisir sexuel ci feneen fu wut wuteeg takk soxna wala bu dee dañoo am jaam ñoo doon mballu wóoram imaam Ahmad nag fi mu ko permettre rahmatullah alay mooy fi nga xam ne nit ki bu ko deful fam baa ngi nële taku sàggan la mu koy ut si te leer na ko ne moom a ah, li ëpp ci njortam bés bu bàyyee ba mu agsi oh tem mu jaar ci kawam de tem mu tem mu njaaloo mu gaaw mballu ngir bu ko defee eh, mu daldi masturbé bu ko defee nag affaire ba jeex bànneex ba jeex bu ñëwee dara mu mën a résister ba ba dàq ko waaw moom ci domaine <laughs> bu mel la ko kii wale waaw saddan les ariens voilà bu gën a garaaw kon daal waa Taayif lii mooy seen première laaj ñu ne yeneen bi aleyhi salaatu salaam ah gis nga njaaloo parce que ñun nag ay étrange dañu nekk ñoom dañuy nekk étrange te nag loolu manu la ñàkk yeneen bi aleyhi salaatu salaam ci dund gi waaw lii nag mooy premier point bi ñu bëgg yow nga jaayante jeeg mooy nga d'accord ci mooy nga teggil ñu ko ci diine ji fii mu ne mooy accord yi mooy teggil ñu ci diine ji ñu yoo xam ne diine ji da koy tere te ñun mënuñu ko premièrement njaaloo loolu la wax léegi nag lan la leen yonent bi tontu hein lan tontu ginnaaw bi ñu waxee teggil ñu njaaloo insha allahu taala loolu la gis ci jotaay bii di ñëw taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala